maa ngi lay tuddal maqaasidu sharia mooy jubluwaayu objectifu sharia bi li nga xam ne bokk na ci li tax borom bi teg fi sharia bi indi li nga xam ne mooy yoonam wii lalu ci alquran wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam c'était bokk na ci protéger cinq mbir yoo xam ne hein juróomi mbir yoo xamante ne nii moom lañ naan al kulliyaatul xams yi nga xamante ne nii l'islam moom loolu raison d'être la ci l'islam fu neenal benn ci yooyu amee xamal ne fii moom l'islam newu fi walla gaa yi doxaluñ lañ war a doxal wala gaa yi doxaluñ li ñu war a doxal ah, boo demee ci imaam ash-Shaatibi ah, ah, rahmatullah alayhi téereem bu am solo boobu ci buntu boobu moom moo ciy dab moo ciy daj dëpp gi ci affaire maqaasid yi ni mu ko traité sincèrement téere bu doy waar la bu ama am solo dama gëj a xool sax waaye téere bu am solo la ci wàll woowu nga xam sages bi nekk ci loi yi l'islam teg alkulliyaatul xams yooyu nag juróom yooyu nga xam ne l'islam dafa ñëw ngir protéger leen am na ñu ci tuddoon te loolu boo seetloo min ladun sayyidina adam alayhi salatu wassalaam ila yawmina hada sharia yi masa jaar ci kaw suuf yépp te muy benn kër benn néeg muy al benn garab loon muy lislaam yonent yi woote yépp ci suufu garab googu di lislaam yii nii lañ doon sàmm waaw ndax ibadatullah du mën a nekk mat lu dul nga sàmm yi juróom yooyu bi ci njëkk mooy ak diin mooy diine ji waaw mooy diine ji al kulliyaatul xams buñ la ko laajoon <laughs> maa hiya al kulliyaatul xams mooy juróom yi ñuy bëgg a wax moo tax moom mooy priorité mooy priorité ci lépp moo tax nit du marchander diineem parce que bu ko marchander marchander na loo xamante ne ni mooy li ëpp doole ci existence bi moom la jaay waaw te bu ko defee foo jaar mu rëccu moo tax sëñ bu mag bi doon wax radiyallahu anhu laa laa tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa man baa nuuram biddujaa fasayandam mu ne laa man baa nuuram biddujaa fasayandamu qasdan wa ta'lul jiila yaa muta'allim laa tukthir ash-shakwa wa kun mutajallidan hatta tadhunna an-naasu annaka mun'im ndax fal-'ilmu laa yu'taa liman yaxshaa tawaa bal rabbunaa yow 'abdan sabuuran yun'im ba ni muy àgge laa tashtari dunya bi uxraa yaa fataa hé dëgg yow jeune bi laa tashtari bul jaay hë bul jënde di sa sa sa alaaxira bul jël àddina weccoo kook sa alaaxira hë nan ngay loolu mooy lan loolu mooy lan mooy yow sa dund yëpp jàpp nga ne àddina kese la sóoraale woo yawmal qiyaam sóoraale woo ëllëg waaw waaw wa yawma turja'una ila Allah fàtte ko mel ni bokkul ci say souci wa yawma turja'una ila Allah bés bi ngeen di dellu fa borom ba nga fàtte fàttelu ko amul dara yawmal qiyaam lu lu yàlla bëgg looy def jamais yow assuré woo say arrière say arrière yawmal sa yoon newu ci nga capitaliser lépp maximiser lépp ci la ci dund gu jege gi nga xam ne mooy yow lu la lu la sa diine wax daa fekk kay say sa mbiru àddina yépp nga satisfaire ko ba pare nga door a ne nañ xool nag lan la diine ji wax déet kooku mooy ki jaay ki nga xam ne dafa jël allaaxiraam jaay ko weccoo ko jënd ko àddina addani a gu doye di géita suufe te ñàkk solo nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na bu fi bu bu amoon poids nga ñëw jaay ko àddina gu doye di ji nga xam ne du dara nga xam ne alayhi salaatu salaam kon neer bu fi bu doon pesé na dara fa yàlla lu toll ni laa fu yoo diise na lu toll ni laa fu yoo àddina bii fa yàlla yéeféer du fi naan kaasu ndox guuxub ndox yéeféer du ko fi naan nan lay jënd loolu ak li nga xam ne mooy sa àddina sa àllaaxira kon diine hifdu diin mooy li ëpp doole loolu nag moo tax sharia daal di daganal li nga xam ne mooy jihaad pour ñu mën a défendre diine ci yéeféer yi nga xam ne nee nañu non seulement du ñu gëm mais l'islam bi du évoluer wala dañ koy fay gis na gis na ñun kenn ñu jàngal loolu ñun ñu ne siira xam nañ ni mu fan la jóge maratibul jihad fan la jóge nan la demee ah l'islam danañ doon sonal biir Makka ba bundu xataal ko ba génne ko mu dem Medina waaye ñu fekk ko biir Medina ne ko mbir yi tamit doo fi du fi doxe bu lu ñu fàtte Abu Jahlin Abu Jahlin da doon tëkk waa ko waa waa jullit ñi waaw dañ leen doon tëkku ba ni yàlla xewalee daganal nag ñu mën a protéger nangu seen alal yi ñu jëloon bada yi ñu jëloon nanguloon xura yi ba xare yi am kon suñu boroom li dafa faratal teg jihaad ngir hifdu diin beneen bi nga xam ne sharia dafa ñëw ci kulliyaatul xam yi ngir bëgg ko ngir défendre ko mooy am nafs mooy bakkan mooy bakkan looloo tax ngir defandre ko moo tax mu teg an nafs bin nafs wa katabna alayhim fiiha anna an-nafsa bin ba pare mu ne kutiba alaykumul qisaasu fil qatla farataal nañ ci yéen qisaas ci ñi nga xam ne ñooy faat nit ñi ci tayef ci ñi nga xam ne ñeen di faat ci tayef ngir pour lool buy am dina tax nit ñi balaa kenn faatati kenn ñu ko xalaataat te dina dissuasif dina tax gaa yi dootuñu ko teel a defati waaw hifzu hifzu nafs hifzu nafs beneen bi hifzul aqli mooy protéger protection li nga xam ne mooy xel xel xelu doomu aadama ndax badan yaram woo xam ne jasan boo xam ne amul xel daanaka day mel ni karkaas looloo tax ko kenn du ko toggu jëf moo tax al majnunu laysa bi mukallaf waraw balaxal al arba'in moo tax ki nga xam ne moom amul xel dafa dox kooku nekkul li nga xam ne mooy mukallaf la du responsable même bu dee am na 40 ans même bu dee am na 40 ans parce que xel la amatul xel nag dafa nekk lu li nga xam ne mooy may nit ki waaw afala taqilun ndax du ngeen xalaat ñaatoon la alxuraan di wax lool walakinna akthara an-naasi laa yaqilun duñu xalaat kon dañoo jox xel li afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulub am ala qulubin aqfaluha waa gaa yi ñoom afala yatadabbaruna al-qur'an ndax dañ dul settantal alxuraan bi wala boog dafa nekk ci xol yoo xam ne dañ koo kaste am ay caabi yuñ fa teg ay caab naa yu ñu ko toje yu ñu ko toj yoo xam ne dañ leen a kaste voilà léegi nag ngir défendre xel moo tax mu tere muxaddiraat yeeg alxumuur yi jëm ci li nga xam ne mooy sàngara yi gis keroog xaddu shaari bi gis nga yooyu ñu ci teg pen yooyu ngir défendre li nga xam ne ngir protéger xelu doomu aadama ndax naan boo naanee mbir mi day yàq sam xel dootoo nekkati doo xamati foo ne yenn yi dañuy muur xel mi waaw yenn yi dañuy màndil waa ji muy am bànneex bu kawee waaw ba pare nag du xamante fu mu ne ñenn ñi moom dinañu mooy bon yeeg héroïne yeeg yooyu yépp l'islam tere ko ndax lan hifzul aqli ñoomi ni yàmbaa ginz waaw yooyu yépp mu tere ngir défendre li nga xam ne wattu xelu doomu aadama hifdul aqli kon mooy troisième beneen bi quatrième bi mooy al alal parce que alal nit buur yàlla moo ko te indi ci kaw suuf waaw ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur wéy leen ci biir suuf si dox leen ci ci ci ci ci yoon yi ma leen defal ci suuf ngeen lekk ci yi nga xam ne xéewal yi ma leen fi defal waaye nag lu mu mën a neex ak lu mu mën a naqari suuf si ngeen ne àddina bi ngeen ne xam leen ne wa ilayhin nushur te ci buur yàlla lañ leen di pang jëme ci ngeen di dellu fan lañ leen di dajale fa ngeen di dellu waaw nit manu fee nekk saa dund buur dund nag moo tax l'islam daganal liggéey bu lew waaw yonent bi aleyhi salaam ne li nga xam ne mooy li gën lew li nit di le di mën a dunde mooy li nga xam ne min kasbi yade wa inna nabiyallahi daawud alayhi salatu wasalaam kaana ya'kulu min kasbi yade mu ne te yonente yàlla Daawudu alayhi salaatu wassalaam da doon dunde di lekk li nga xam ne moom la doon fàggu di ko liggéey ci li nga xam ne mooy loxoom mooy alal looloo tax mu dal di xaraamal sàcc ngir préserver alal nit ñi ba ko sàcc lépp réunir mu ne dagg leen loxo bi ngir protection le bien des personnes waaw mu ngoog kon bi ci mujj nag hifzul bi mooy moo tax xoola almaal almaal moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam dañ koo wax waa ji dafa ñëw na ko mais <laughs> ngir protex protéger parce que gis nga kulliyaatu xamsa yi ñoom rek ay ay jataay jataay lañ waaye dañ koy tënk nii parce que ñu ngi ci ñu ngi war a gën a dugg ci xisaas xisaas bi dañ koy tënk ndax euh, euh, euh, tey laa bëgg mu jeex xisaas bi mu jeex bii di ñëw ñu gis ta'zir waxaale tuuti ci diya yi waaw ci diya bu ko defee après ñu jàll ci yi ci des yeneen masaa'il yi ñu tuddoon ci jotaay bii weesu bi muy jeex insha allah euh, yonent mi aleyhi salaatu dañu ñëw nag benn waay dina ko mais eh, eh, gisoo bu bu benn waay doon ñëw di jël sama alal mu ne ko bug ko jox mu ne ko mais bu xeex man nag mu ne bu xeex ak yow nga xeex ak moom mu ne mais bu ma rayee nag mu ne ko bu la rayee nga dem nga shahid mu ne man ma ko reyee mu ne moom mu dem safara waaw moo tax nit ku ñu agressé mu yor alalam ki koy agressé mu bañ mu am kii ba waa ji jam ko mu faatu mu yóbbu alal bi moo kooku mina shuhada loo yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na kooku mina shuhada loo man qaatala duuna irdihi aw duuna maalihi fa huwa shahiid waaw képp koo xam ne dafa xeex ngir protéger alalam kooku noonu wala réputation wam mooy alalam bokk alalam kooku noonu shahiid la parce que alalam ju la lew nit la da koy jël mu ne bu ko jox waaw kon hifdhul maal bi ju mujj kon mooy hifdhul ard mooy sàmm li nga xam ne mooy deru nit ki réputation loolu moo tax mu jël ay yar ngi nga xam ne day tuumaal nit njaaloo mu ne nañ ko dóor samaanii na jal ndax lan ngir défendre la réputation de la des personnes ba looloo tax bu nit ñëwee ne diw mii dafa njaaloo ñu ne ko ana say preuve mu naan man nag man daal gis naa ko wala ay deux preuves la ñu jàpp leen ñoom ñépp fëgg leen quatre waaw parce que yàq der l'islam neewul ci yooyu mu ngo xisdulair kon juróom yooyu yu am solo yooyu nag gis nga après ad diin lu ci tegu an nafs moo tax alxisas suñu boroom teg ko ba pare nañu nag walakum fil xayaati falakum fil qisaasi ci loi li tubaab bi naan loi di talion hein xayaa mooy dund gi yaa ulil albaab yéen ñi xel te seen saalu xel di nàcc waaw